بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين sadaqallaahu al-aziim. bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin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 wa ahli tariqati al-faa'iziina ar-raabihiina amma ba'du ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñi ngi woon ba tey ci ci kitaabu mawaaqiitu as-salaat bu al-jaami' as-sahiih bu al-imaam abu abdullah muhammad ibn isma'il al-Bukhaari alayhi rahmatu wa ridwaanu al-baari gisoon nañ ci seen jotaay bi weesu baabu fadli salaatil fajr bunt bi nga xamante ne moom mooy wax ci ngëneelu jullik fajar ba gisoon ci hadiisu sayyidina Jarir ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu ta'ala anhu bi muy wax ne Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi mu gisee guddik guddik fukkeel ak ñeent ci weer wu mat sëkk bi nga xamante ne moom la gis muy waxante ne di ngeen di ngeen gis seen borom subhaanahu wa ta'ala comme ni nga xamante ne noonu ngeen di gisee weer wii te doo leen buuxante te amul dara loo xamante ne dina lënt laa tudaamuuna aw laa tudaahuuna fii ru'yati mu daal di ciy teg ne fa in istata'tum allaa tughlabu ala salatin qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha faf'alu mu taat ciy teg ne su fekkente ne am ngeen man-man ti am ngeen kattan ci ñu bañ leen a noot maanaam moom mooy nelaw bañ leen a noot wala benn yitte bañ leen a noot ci julli laataa jant bi di fenk ak laataa jant bi di sow rek def leen ko mu daal wax aaya bi nga xamante ne moom moo nekk ci suratul qaaf mu ne fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla wa qabla ghurubiha dét boobu moo nekk ci suratul bi ah, maanaam bii ci suratul taha la bi nga xamante ne moom la njëkk indi xadis bi ci sooratu xadis boobu aaya bi mu indi ci sooratu Qaaf la nekk bii ci sooratu Taaha la nekk maanaam loolu euh, loolu jotuñu ko woon a gi souligner waaw mooy bii dam ne fa sabbih bihamdi rabbika qabla tuluu'i shamsi wa qabla ghurubiha bi nekk ci bi mu ñëw ci julli tàkkusaan daf ne fa sabbih bihamdi rabbika qabla tuluu'i shamsi wa qabla al-ghurub boobu moo nekk ci sooratu Qaaf gisoon nañ tamit xadis bi nga xamante ne moom mooy xadis sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu mu gis ne yenent mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi dafa ne man sallal bardayni bardayni daxalal janna man sallal bardayni daxalal képp koo xamante ne julli na ñaari waxtu yu sedd yi maanaam ñaari julli yu sedd yi dana dugg aljanna te moom mooy julli suba ak julli takkusaan ñu ngi leen di tuddee ñaari julli yu sedd yi ngir ne waxtu yi nga xam ne moom lañ leen di julli ay waxtu la yoo xamante ne ñaare ak ser ak sedd da ciy daal di am maanaam bu fekkente ne suba gi la day saan de kumpiir waaye bu fekkente ne tàkkusaan la day fekk jant bi tàngoon ba noppi mu daal di fiixaat maanaam loolu maanaam ker comme li nga xam ne noonu la ko wolof di waxee day fekk ker gi sedd loolu moom moo tax ñu tuddee jul ñaari julli yooyu albarday ni albardaani maanaam gisoon nañ ko maanaam naka noonu gis nañ ko ci ay riwayat yi nga xam ne ñoom ñooy maanaam ay mutaabaat comme ni nga xamante ne loñ ko loñ ko woon ci suñu jotaay bii weesu walillahi alhamdu wal minna <coughs> gisoon nañ tamit baabu waxtul fajr bunt bi nga xamante ne moom mooy ci waxtu fajr ak teqantal yi nga xamante ne moom moo ci am <coughs> suñu jotaay bii weesu tàmbali woon nañu masala yi nga xamante ne ñoom ñoo ci nekk wala boog gisoon nañ leen gisoon nañ ko ci xadis Seydina Anas ibn Malik bu mu jëlee ci Seydina Zayd ibn Sabit radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne moom lay leeral ne ñoom dañoo xëddoon an ci ak yenente bi sallallahu a wa alihi wa sallam topp ñu daal dem ci julli waaye bi nga xamante ne moom lan la ko laaj maanaam Seydina Anas radiyallahu ta'ala anhu la ko laaj Seydina Zayd ibn radiyallahu taala anhu nekkoon ci diggante booba ak maanaam diggante ñaari mbir yooye ana lan moom mooy diggante bi naka la toll maanaam diggante bi ngeen noppee xëdd ak bi nga xamante ne moom ngeen di julli su fajar mu ne lu tolloog juróom fukki aaya wala boog juróom benn fukki aaya sayyidna Anas ibn Malik radiyallahu taala anhu moom nettali waat na mbir mi ci ab hadis boo xamante ne sayd euh, maanaam euh, bu bu raw euh, moom moo ko solo ci ci Sa'id ibn Abi Aruba maanaam ñoom moom moo ko solo mu jëlee ko ci imam Qatada bi nga xamante ne moom moo solo woon suñu hadith bi waaye sauf ko foofu Hammam moo ko fa solo woon ci Qatada te moom mooy Hammam ibn Yahya ibn Dinar al-Awdi gisoon nañ hadith bi nga xamante ne mooy ci beneen riwaaya bi nga xamante ne moom dafa yem ci ne juróom fukki aaya la. maanaam mu nekk ne ki nga xamante ne kon sikki sàkk ji ñu daal di gis ne ci Hammaam lan la jóge ah, te fii nag Seydina Anas radiyallahu ta'ala anhu daf ko leeral ci wax ne juróom fukki aaya kese la maanaam loolu gisoon nañ ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna léegi nag mu daal di ci yeggale ba tey ci boobu masala maanaam di leeral julli te ni ko yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam doon gaawee julli nga xam ne moom mooy julli julli fajar nga xam ne waxtu fajar teel a julli nga xam te ne moom la ko daan julli te loolu mooy mazhabu jumhurul ulama rahimahumullah amma fuqaha hanafiyyi rahmatullahi alayhim comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon ñoom dafa bokk ci li nga xamante ne moom la ñu sopp mooy li ñu tuddee al isfaru bil fajr ndax xadis bi ne asfiru bil fajr fa innahu a'zamu lil ajr te xadis bu nekk sunan imam abu dawud la rahimahullahu taala borom xam-xam yu ci wér gi ak ñàkk wér gi loolu moom waaye nag ala kulli xaalin imam al-Bukhari rahimahullahu taala hadis yi nga xamante ne moom lay indi ci buntu bi day leeral ne li nga xam ne moom mooy ni li aaday li li yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam baaxoo di ko def moom mooy day julli fajar te da ko doon teel a julli comme li nga xamante ne noonu lañ ko gisee ci hadis sayyidina Zayd ibn Sabit ak sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu taala anhum yi nga xamante ne moom la ñu wax léegi imam al alayhi rahmatu wa ridwanul bari ne hadda qaala bil isnaadil muttasil fii wal kitaabi lay haddasanaa Isma'il ibn Abi Uways te moom mooy Isma'il ibn Abdul ibn Abdullah ibn Abdullah ibn Uways ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi rahimahullahu ta'ala di mbokk eh, di maanaam di di doom ci eh, maanaam di jarbaatu imaamu Malik ibn Anas amoon maanaam mbok moo xam ne moom mooy Aboubacar euh, bi nga xamante ne gisoon nañ ko ci suñu jotaay yi weesu Aboubacar ibn Abi Uways euh, nga xamante ne moom moo ko gën a dëgër ndax moom ci darajay siqa yu mag yi la bokk amma Isma'il ibn Abi Uways bi rahimahullahu taala moom saduqul li nga xamante ne borom xam-xam dont am na ñoo xamante ne dëgëral nañ ko neen ñenn ñi nee nañ dara ay ci mbiram wala yu mel noonu waaye li nga xam ne moom mooy daraja bi mu amee moom mooy saduq comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon mooy ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala day faral di indi ay xadisam di ko jëlee ci Muwatta wala boog maanaam di indi ay xadis Muwatta di ko jëlee ci moom ngir dëgëral ki nga xamante ne maanaam ngir dëgër ki nga xamante ne moom la dëgër ci moom ci imaamu Malik bi nga xamante ne mooy di jaayam waaye naka noonu tamit day faral di solo ay xadis yoo xamante ne ay xadisu euh, mbokkam la maanaam mooy magam ji ngir tamit dëgër ki nga xamante ne moom la dëgër maanaam ci moom ngir yàgg gi nga xamante ne moom la ñuy yàgg di nekk lool moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala fi solo hadith ci ñaar ñooñu maanaam moom mooy imaamu Malik ak mbokkam mi nga xamante ne moom mooy abu Aboubacar bi nga xam ne moom euh, mooy euh, Aboubacar ibn Abi Uways maanaam imam al-Bukhari rahimahullahu taala daf koy faral di tànn euh, ki nga xamante ne moom mooy Isma'il ibn Abi Uways rahimahullahu taala amma ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko jam moom jame wuñ ko ci dara loo xamante ne lu leer imam moom Ismaïl ibn Abi Uways mi ngi génn àdduna deux cent vingt-sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam am nañu wax ne deux cent vingt-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi la sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amma ganek addunaam mi ngi nekkoon ci téeméeru ak ak fanweer ak juróom ñeent maanaam mooy cent trente-neuf ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam am imam al-Bukhari ak imam Muslim ñoom ñaar dong ñoom ñoo solo ay haditham rahmatullahi alayhima amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa ashabu waa ashabu sunan al-arba'a mooy imam Abu Dawud imam at-Tirmidhi imam an-Nasa'i imam Ibn Majah rahmatullahi alayhim ñoom ñëpp solo ñoom solo wuñu hadith al imam Isma'il ibn Abi Uways rahimahullah moom mu ne an akhihi moom jëlee na ci mbokkam moom mooy Abu Bakar ibn abi uways mi nga xam ne moom turam moom mooy abdul hamid ibn abdullah ibn abdullah ibn uways ibn malik ibn abi amir al-asbahi rahimahullahu ta'ala moom tamit comme isma'il ibn abi uways moom waa madinatul munawwara ala sakiniha afdalus salatu wassalam comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxee léegi tamit moom moo gën a dëgër maa moo gën a dëgër rakkam ji mooy isma'il ibn abi uways mi ngi génn adduna deux cent deuxième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kenn ci waa ashaabu kutubu sitta fekkewu ko ndax ki gën a mag ci ismaam imam al-Bukhari yi fekke te moom moom mag ci waa ashaabu kutubu sitta deux cent onzième année la génn adduna moom nag deux cent deuxième année ci la génn adduna ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye ci kutubu sitta yëpp di nga fa fekk ay xadisam ba mu def sunan ibn Maaja rahmatullahi ala al-jamii moom mu ne an Sulaymaan te moom mooy Sulaymaan ibn ibn Bilaal al-Qurashi at-Taymi rahimahullahu ta'ala muy Abu Muhammad moom tamit waa Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalus salaatu wassalaam daakantalam moom mooy Abu Muhammad wala boog dañ koy wax Abu Ayyub muy Sulaymaan ibn Bilaal al-Qurashi rahimahullahu ta'ala bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñooy imaamu waa Madina yi ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam gane ji nga xamante ne ñoom la imaamu Maalik ñoom imaamu Maalik ñoom gane adduna rahimahumullahu ta'ala ñoom moom Layth ibn Sa'd ak ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñoo mel ni ñoom te moom mooy jëmmi at boobu nga xamante ne borom xam-xamu fiqh yu bari ci Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam ci lañ génn adduna amma Sulaymaan ibn Bilaal kon moom mi ngi gane adduna ci at boobu muy 93 jàpp 94e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn adduna 177e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ci xaat yi nekk ci waa sëriñu Madinatul Munawwara yàlla saakiniha afdalu salaatu wassalaam nga xamante ne ñaari at la jiitoo imaamu Maalik Barzax mu ne an abi Hazim moom waaye hadisam tam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne an abi Hazim moom mooy Salama ibn Dinar gisoon nañ ko mooy taalibi Sayyidina Sa'd ibn Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radiyallahu ta'ala anhu mooy Abu Hazim al-A'raj moom mi ngi génn àdduna 133e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom tamit waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam annahu sami'a naka moom dégg na Sayyidina Sahl ibn Sa'd te moom mooy Sayyidina Abul Abbas dañ koy wax tamit Abu Yahya Sahl ibn Sa'd ibn Malik ibn Khalid ibn Tha'laba ibn Haritha ibn Amr ibn Khazr al-Khazraji al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamante ne euh, mi ngi gane adduna juróomi at laata gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi génn adduna quatre-vingt-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, moom li nga xam ne moom mooy musnadam mooy cent trente-huit hadith amma imam al-Bukhari trente-neuf hadith la solo ci ay haditham radiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa anna bihi moom waxoon nañ ne le euh, ci sahaaba yi moom ak sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma ñoom ñaar dong ñoom ñooy ñi nga xamante ne seen dàqantal moom mooy Abul Abbas moom mu ne dégg na ko kon yaqulu mu ne mm. kuntu nekkoon naa atasaxaru doon xëdd fii ahli ci sama ñoñ sama njaboot mm-hmm. maanaam moom ak waa këram ak waa maanaam mooy soxnaam ak njabootam maanaam ndax baatu ahli dañ koy wax di ci jublu njaboot yëpp waaye nag léeg-léeg ci waxin yu bari ci waxinu arab yi dañ koy wax ngir jublu ci soxna rek maanaam loolu moom mooy mu ne kon kuntu nekkoon naa atasaharu doon xëdd fi ali ci sama njaboot suma topp yakunu mu nekk maanaam loolu dañ ci daay gis ne kon maanaam ne bu fekkente ne nit ki tamit dafay baax lépp muy defandoo loola ci biir njabootam maanaam yenn yi nga xamante ne moom mooy moment de convivialité yooyu mu koy dund ak njabootam waaye muy bañ di nekk rek koo xamante ne maanaam moom day beru di nekk fële ñi jaboot gi nekk fee moom rek ah, loolu xam nga ni. E defe naa nekk li gën bokk na ci li nga xamante ne tamit moom lañ ci wane moom mooy yoonal nga xamante ne moom la ñu yoonal xëdd ak am solo bi nga xamante ne moom la am solo ak nekk nga xam ne moom la nekk sunna comme li nga xamante ne noonu la ko képp kenn xamee ci ñun mu ne summa topp yakunu mu daal di nekk suraatun lu gaaw bii ci man an udrika ci ma dab salaatal fajri jullik fajar gi ma rasulillahi ànd ak ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam moom mooy ne bu ma ndig bu ma xëddee rek maanaam moom mooy damay daal di gaaw daw ngir mën a dab julli gi ak yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu bokk na ci li nga xamante ne moom lañ ciy jànge moom mooy ne daf daal di yéex a xëdd ngir ne su fekkonte ne daf daan teel a xëdd lu gaawtu googu du ko def loolu mooy beneen benn bi ñaareel bi ci def moom mooy ne aw bi nga xamante ne xëdd nañ ba noppi Euh, te maanaam xëdd gi moom mooy mujjantelu mi ngi jeexee ci mujj ci jamono ji nga xamante ne moom la ñuy nodd maanaam moom la ñuy nodd ci la waxtu fajar gi di jot ci jamono jooju ci la xëdd di jeex te loolu day fekk le ne sahaaba yi radiyallahu taala anhum dañ daan yéex a xëdd te lool moom mooy sunna yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kenn nga xam ne noonu lañ ko gisee woon ci hadith sayyidina Zayd ibn Sabit radiyallahu taala anhu bi ñu weesu naka noonu tamit bokk na ci li nga xamante ne moom lañ ciy xamee moom mooy ne diggante bi ñu noddee ak diggante bi nga xamante ne moom la ñuy julli maanaam julli euh, jullik suba gi te moom maanaam jullik fajar gi lim ci namm moom mooy li ñuy wax jullik suba mm-hmm. waaye namm ñu ci ñaari rakkaay yi nga xamante ne ñoom la ñu tuddee rabibatul fajar maanaam julli ñaari rakkaay fajar yooyu déedéet jubluwuñ ci boobu julli fajar liñ ci jublu moom mooy jullik suba maanaam loolu lu mat a bàyyi xel la comme ni nga xam ne noonu lañ ko am junjee woon ci suñu jotaay bi weesu te moom mooy ne ñaari rakka maanaam jullik fajar dafa bokk ci turam yi jullik suba maanaam te jullik fajar bu ñu wax salaatul fajri comme ni nga xam ne noonu la alquran di wax ne wa qur'aan al fajri maanaam wa qur'aan maanaam moom mooy jullik fajar waaye euh, li nga xam ne moom mooy ne awaam yi jàpp nga xam ne ñoom jàpp nañ ni fajar moom mooy ñaari rakkaay et que suba maanaam bokkut ak julli bokkut ak fajar loolu njuumte la mm-hmm. maanaam ngir loolu terminologie la waxin la rek maanaam ngir wax na jullik fajar ak jullik suba ngir teqale leen loolu waxin la rek waaye jullik fajar maanaam dañ koy wax ñaari rakkaay naafila yi naka noonu jullik fajar dañ koy wax ñaari rakkaay yi nga xamante ne moom mooy farata yi maanaam ñaar yëpp dañ leen di wax jullik fajar sauf que bu ñu waxee jullik fajar ci lu nu jayal liñ ci namm moom mooy jullik fajar yi nga xamante ne mooy julli farata yi li nga xamante ne nag moom la ñuy wax léeg-léeg ñu wax julli ñaari rakkay fajar maanaam rakkaatayil fajri maanaam bu boobaa liñ ci namm moom mooy naafila bi wala boog ñu ne raxibatul fajri li nga xamante ne moom lañ ci namm moom mooy jullig naafila fajar waaye bu fekkente ne dañu wax salaatul fajri li nga xamante ne moom lañ ci namm mooy ñaari rakkaay yi nga xamante ne ñoom ñooy farata maanaam kon ñu teqale diggante buñ nee julli fajar ak buñ nee ñaari rakkay fajar ak naafilay faj ak maanaam raxibatul fajar mooy xemmeem maanaam xemmeemuk fajar gi maanaam ñu juum ñu ñu bañ a jaawale loolu ak baatu salaatul fajri mooy jullik fajar bi nga xamante ne li muy tekki moom mooy jullik suba mooy ñaari rakkaay yi nga xamante ne ñoom ñooy farata maanaam ñu teqale li nga xamante ne moom mooy loolu li ginnaaw maanaam kon liñ ciy xamee moom mooy ne bu ñu noddee ba nga xamante ne nodd nañ ne xam nañ ne ah waxtu yu fajar daf daal di dugg na bu ko defee ki nga xam ne mooy Seydina Abdullah ibn Maktum radiyallahu ta'ala anhu daal di noddu fajar daal di noddu fajar ñu daal dañuy daal di gaaw dem julli ji julli fajar maanaam julli ñaari rakkaay bu ñu ci noppi rek daadi di julli li nga xamante ne moom mooy ñaari rak maanaam buñ ci noppee du ñu négati lu yàgg ñu daal di julli ñaari rakkay fajar yi ñaari rakkay faratay fajar yi maanaam mooy ñaari rakkay suba te loolu noonu diggante bi comme niñ ko gise woon ci hadith Seydina Zayd ibn Sabit ak Seydina Anas radiyallahu ta'ala anhu moom ñuy ñu weesu yooyu da daan tolloog juróom fukki aaya maanaam lu war a tolloog euh, maanaam maanaam taxu koo bari noonu lu tolloog fukki minutes maanaam mooy lu gën caa bari fukki minutes fukki minutes ak juróom dégg nga kon loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy li sunna yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bu ko defee ñu daal dem gaaw dem julli ji ànd ak yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk na tam te lañ ci jàng mooy xër gi nga xam ne moom la sahaaba yi radiyallahu ta'ala mu xër doon ànd ak yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci seen jaamu yàlla yi rawatina jaamu yàlla gi gën a màgg te moom mooy julli loolu bokk na ci liñ ci xamee tamit moom mooy gaaw bi maanaam gin daan dem di fekke ji mbooloo yi radiyallahu taala anhum hadis bi imam al-Bukhari rek moo ko solo kutubu sitta te dina ko indiwaat ci fi nga xamante ne moom mooy ci kitaabu sawmi baabu ta'xiiru suhuur hadis numéro mille neuf cent vingt inshaa allahu taala foofu la koy indiwaat dinañ gis ne kon gis nañ waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñi ci def ñëpp kenn indi wuju ko ci rahimallahu al-jamii' qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab li haddathanaa Yahyaa ibn Bukayr maanaam ci indiwaat suñu ci àllale goor nga xamante ne moom moo ñëwoon ci ñetteelu xadis bi maanaam moom mooy haddathanaa Yahyaa ibn Bukayr te moom mooy Yahyaa ibn Abdullah ibn Bukayr al-Qurashi al-Makhzumi rahimahullah nga xamante ne moom mooy Abu Zakariya mooy daakantalam di waa Misra suñu càllale gee wees suñu xadis bii wees mooy xadis sayyidina Sa'd ibn Sa'd ibn Sa'd as-Sa'idi radiyallahu na ñoom ñëpp waa Madina lañ amma suñu bii kon ñu gis ne tamit ñoom it waa Madina lañ sauf que Yahya ibn Bukayr moom moo fi dugg moom waa Misra la maanaam moom eh, nga xamante ne taalibe yi sayyidina Layth ibn Sa'd la rahimahullah nga xamante ne moom eh, dañoo jëlloo woon kër te moo ko daan bindal itam maanaam loolu euh, moo leen boole ba nga xamante ne lu baree bare la jëlee ci moom te moom mooy ki gën a wér ci solo ci <coughs> sayyidina Layth ibn Sa'd rahimahullah muy Abu Zakariya al-Misri mi ngi a àdduna 155e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn àdduna 231e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari rahimahullahu taala rek moom moom la nekk sëriñam mu soloo ci moom lu bari ndax soloo ci ci moom cent soixante-dix-huit xadis imaamu Muslim soloo na ci moom ay xadis waaye nag sëriñu sëriñam la waaye soloo na ci moom ñaari xadis al imam Ibn Maaja tamit sëriñu sëriñam la soloo na ci moom ñetti xadis imam at-Tirmidhi rahimahullahu taala solowul ci moom xadis waaye nag tudd ko ci ci eh, fi muy waxe wa fil baabi ak yu mel Euh, kon ñu gis ne imam al-Bukhari imam Muslim ak imam Ibn Maaja rek ñoom ñoo solo ci moom amma imam Abu Dawud at-Tirmidhi ak an-Nasa euh, ak an-Nasa'i rahmatullahi alayhim ñoom solo wuñ ci moom mu ne qaala akhbarana al-Layth mooy al imam bu mag boobu Abul Harith al-Layth ibn Sa'd ibn Abdurrahman al-Fahmi rahimahullahu ta'ala di imam waa Madinatul Munawwara ala sakiniha afdalu salatu wassalam moom ak imam Malik gannaaw ga mu daa dem Misra mu daal di dem Misra nekk foofa nga xamante ne bokkoon ci sëriñ yu mag ya nga xam ne ñoom ñoo fa nekkoon dem jàngale fiqh nga xam moom euh, mu ngi a adduna ci at bi nga xamante ne moom la ñoom imam Malik ñoom Sulaymaan ibn Bilaal bi ñu gisoon léegi génn gën a adduna muy quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam quatre-vingt-treize quatre-vingt-quatorze amma nga xamante moom nag mi ngi génn adduna cent soixante-quinzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom Ah, kon ñaari at la rawee Sulaymaan ibn Bilaal moom mii Sulaymaan ibn Bilaal rawee imaamu Maalik ñaari at maanaam ah, kon moom imaam Maalik daanaka maanaam maanaam ah, mën nañ ñu ñoo dundaloo te ñeenti at rek la ñu rawantee moo tax imaam As-Shaafi'i rahimahullahu taala ba mu ñëwee Madina gannaaw ga mu dem dem fële dëkk ba Misra fekkiwu ko maanaam moo tax fekk ko fa waaye nag ba mu demee dafa jël ay téereem jàng ko xool bu baax gis ko mu yéemu lool ci xam-xamam maanaam moo tax mu doon wax naan ma mm-hmm. ci faat gi ma benn borom xam-xam faat ni nga xamante ne noonu la ma ni ma ni may rëccuwee imam al-Layth ibn ma faat ni mu rëcce maanaam euh, loolu day wane màggaayam rahimahullahu ta'ala moom mu ne euh, axbarana al-Layth mu ne an Uqayl gisoon nañ ne lii da ci afraad yi nga xamante ne maanaam asmaa'ul mufrada yi la mm-hmm. maanaam nga xamante ne benn kenn rek moo mel nii ci waa ashaabu kutubu sitta ba mu jeex moom moo Uqayl ibn Xaalid ibn Aqil al-Ayli rahimahullahu ta'ala muy Abu Xaalid noonu la tudd noonu mooy dàqantalam moom mi ngi génn àdduna 144e année na gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, waaye moom maanaam moo tax moom Uqayl lañ koy wax waaye maamam Aqil la. feneen foo leen gis ci sitta aqil ñu bind ayn qaaf yaa laam aqil lañ koy liire mhm. fii rek la liire uqayl mhm. te moom mooy uqayl bi mooy bi ibn xaalid ibn aqil al ayli rahimahullahu taala abu xaalid mhm. euh, dégg nga moom mi nga xamante ne euh, kon moom waa madinatul munawwara la tamit ala saakini afdalu salaatu wassalaam euh, moom ak imam al-Layth maanaam ñoom ñaar ñëpp seen ay xadis ñi ngi ci kutubu sitta an ibn Shihab mooy al imam amirul mu'minin al-hafiz Muhammad ibn Muslim ibn uh, ibn Shihab az-Zuhri Abu Bakr mi ngi génn àdduna cinquantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekk imaamu imaami waa adduna yi comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee nga xam ñoom imaam al-Layth moom mooy nekkoon imaamu waa muy euh, imaamu waa Misra imaamu Malik nekkoon imaamu waa Madina imaamu al-Awzaa'i nekkoon imaamu waa Sham ñoom Ibnu Jurayj nekkoon imaamu waa Makka mm-hmm. Bashir Ma'mar ibnu Rashid nekkoon imaamu waa Yaman mm-hmm. euh, Sufyaan ibnu euh, Sa'id as-Sawri ak nekkoon waa Kufa et cetera maanaam ñoom ñëpp mu nekk seen imaam waaye nag moom Sufyaan as-Sawri bëriwul lu mu soloo ci moom hmm. Sufyaan ibnu Uyayna moo bëri lu mu soloo wee ci moom rahimahullah moom nekkoon waa Makka hmm. nekkoon tamit maanaam euh, nekkoon diggante Makka ak Kufa hmm. dégg nga rahmatullah alayhi euh, Hushaym ibnu Bashir al-Wasiti nekkoon imam waa Wasit maanaam nga gis ne kon euh, ñooñu ñëpp kon moom mooy seen imam mooy kon ñooñu imam waa adduna bi mooy seen sëriñ dégg nga nekk ñi nga xam ne moom moo doon waa ashaabu kutubu sitta maanaam astaghfirullah waa fuqaha as-sab'a te kenn ci ñoom lay jëlee ci ay xadisam xadisam itam mi ngi ci kutubu sitta qaala mu ne axbarani urwata ibn zubayr te moom mooy ibn zubayr ibn al-awwab ibn xuwaylid ibn asad al-asadi radiyallahu ta'ala anhuma maanaam muy doomu sayyidina zubayr ibn al-awwam radiyallahu ta'ala anhuma radiyallahu ta'ala anhu moom mooy Abu Abdullah mooy daqantalam mi ngi génn àdduna vingt-troisième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn àdduna bi nga xamante ne moom la borom xam-xam yu mag yi ca Madinatul Munawwara génne àdduna muy quatre-vingt-quatorzième ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne anna Aisha radiyallahu maanaam moom mu bokkoon ci fuqaha sabay Sayyidina Urwa ibn Zubayr radiyallahu anhuma bokkoon ci moom nag daanaka gis ngeen ni daanaka dafa Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa génn àdduna rek mu gé mu gane adduna ndax tuuti la ko ra maanaam mooy fukki at ak benn diggante onzième année ak vingt-troisième année xam ngeen ne loolu bariwul kooku bu teeloon a jug gane tu adduna tuuti fekke yenente bi sallallahu alayhi wa amma magam nag moom fekke na yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy sayyidina Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam ta'ala anhuma anna mooy ummul mu'minina sayyidat Aisha bint Seydina Aboubacar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu nga xamante ne moom ci waa banu Taym ibn Murra lañ bokk nga xamante ne eh, eh, eh, mooy ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha di soxna Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom mi ngi génn àdduna cinquante-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay ngëneelam moom mooy borom ngëneel yu mag yi ak borom jaloore yu kawe yi radiyallahu ta'ala anha mos na dam nekk deux mille deux cent dix hadith nga xam ne 174 mooy muttafaqun alayhi imam al-Bukhari wéetoo na ci 54 hadith imam Muslim wéetoo ci 69 hadith ci hadith sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha mu ne akhbaratu moo ko xabaare annaha qaalat maanaam kon gis nañ ni suñu càllale gii ñëw na euh, lu bari maanaam ci téere bi yëpp 27 fois la ci ñëw comme niñ ko waxee woon fii moom mooy juróom-ñaareelu yoon bi defe nañu kon daal ñaar fukki yoon yuñ ko war a gis ci Sahih al jeex moom mu ne moo ko xabaar annaha qaalat nee na na nekkoon nañ nisaa'ul mu'minaati jigéeni way gëm ñi maanaam jigéeni way gëm ñi li mu ci tekk mooy boroom gëneel yi ci jullit ñuy jigéen ñi loolu lay tekki comme buñ naan xaw bi maanaam góoru gaañi boo xam nga maanaam mooy ñi gën a wala borom gëneel yi ñoom wala ñu gën a jàmbaare ci ñoom wala yu mel noonu ñooñu day nekkoon nañ ñoo xamante ne maanaam yashhad daañ daan teewe ma rasulillahi ànd ak ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa alihi wa sallam salaatal fajri julli fajar lii tamit bokk na ci li nga xamante ne moom lañ ci xamee mooy ne euh, jigéen ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi gën ci ci jigéenu way jullit ñi jamono yeneen ci bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam ñoom bàyyeewuñu woon góor yi biir yi mm-hmm. maanaam ñoom dañ daan dem di di di di nekk ci jaamu yàlla yu mag yi rawatina li nga xam ne moom mooy jaamu yàlla gi gën a màgg te moom mooy julli te bokk na ci li nga xamante ne tamit moom lañ ci xamee mooy ne jigéen ñi nga xam ne ñoom ñooy borom gëneel yu mag yooyu dañ daan teewee julli julli ci jàkk yi loolu tamit day daal di nekk loo xamante ne day leeral ne julli ci jàkka nekkut loo xamante ne lu ñu tere la ci jigéen ci cosaan boo gisee borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ginnaaw gi mu bari ci ñoo xamante ne dañ koy tere ci rawatina ci jamono yu mujj yi mooy fitna gu tar gi nga xamante ne moom la ñuy yóbbee góor ñi maanaam ak tamit di ko di maanaam bu ñuy génn dañuy toilette dañuy def ni kii dañuy jéem a maanaam mel noo xamante ne maanaam nga gis ne bu ñu leen gisee pour wane ne ñoom it rafet nan tuuti maanaam bu ñu génnee ñu daal di mën a gis loola ci ñoom. te loolu mooy jëmmi li nga xamante ne moom mooy tax mbir mi ci boppam dekk loo xamante ne dey mujj nekk loo xamante ne day xaraam ci ñoom ngir lan ngir nañu mel waaye su dul loolu moos génn dem julli ji fekkee julli yi rek loolu du moom mooy problème bi ndax su fekk rawatina nag maam te loolu sax masala boobu sax bu doon sax mëneef naa nangu ne jigéen ñi maanaam dañ leen di liggante ñoom mooy ñu bañ a julli ci jàkka yi ci ci jamono yu weesu yi suñu jamono ji mbir mi demee tut noonu lii wane ne mbir mi demee tut noonu nag moom mooy ne terewuñ leen ñu dem feneen maanaam comme jigéen ñi terewuñ leen ñu dem feneen ndax ñi ngi génn di dem feneen fépp nag fépp fu góor ñi di dem ña ngi fay dem kon nag bu boobaa li gën a yelloo mooy ne su fekkente ne bu ñu jullee ci biir jàkka yi loolu dañuy gis ne seenu julli ñoom ci dañuy gën a teewloo te ci la ñuy gën a yëgee ni ñi ngi euh, jokkoo ak seen borom subhaanahu wa mu bañ a nekk loo xamante ne luñ leen di aaye la comme ni nga xam ne noonu la ko yenente bi waxe sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci hadith sayyidina ta'ala anhuma ne laa tamna'u ima allahi wala ci beneen riwaaya laa tamna'u nisa'akum masajid allahi bu leen tere seen jigéen ñi wala bu leen tere jaamu yàlla lay jàkkay yàlla yi maanaam loolu day tegtale ci anam gu leer ci dagan nga xamante ne moom la loolu dagan mu ne waaye loolu masala yooyu insha allahu taala daañ ci gën a ñëw mu daal di wax ne fi mutalaffi'atin ñuy aji mëlfu maanaam di aji euh, son euh, sango bi mu ruutu na ci seenu euh, jalaaba yi maanaam nga xamante ne benn murut maanaam benn mbir la maanaam solin la boo xam ne boo ko tegee ci kaw gis nga comme ni afghan yi di solo jigéenu afghan yi gis ngeen la maanaam mooy bu ñu tegee benn mbir rek nga xam ne lépp day wàcc carrément loolu mooy loolu la maanaam nga xamante ne wala boog mu nekk xeetu mël fa tamit boo xamante ne day muur nit ki léppam lay muur loolu bokk na ci li nga xamante ne moom la gisoon nañ teqantal boobu ba yenn borom xam-xam yi rahmatullah alayhim nga xam ne moom la ñu daganale moom la ñu waxee ne dafa ràññeeku ci jigéen mu sol loo xamante ne day nëbb mbooleem cërëm yi comme niñ ko gisee tamit ñeneen ñi nga xam ne noonu la ñu waxee ne Euh, du loo xamante ne lu ràññeeku la ci tekkante li nga xamante ne gisoon nañ ko bugguñu woon bugguñu dellu ci waat ca masala boobu rawatina ne insha allahu taala daañ ci yegg ci ci yaatal ak tekkantal ci jamono ji nga xamante ne moom mooy fi mu gën a yelloo mu ne kon nag mutalaffi'atin di aji mëlfawoo maanaam di aji euh, lëmasoo wala sangoo bi mu ruutu hinna ci seen jallaabe yi summa topp yan yanqalib ne dañ daañu toxu maanaam daañu yanqalib na daañu dellu ilaa buyuutihin na jëm ci seen kër ya xëy na jamono ji nga xam ne yàq di na noppi nañu as-salaata julli gi mu ne walaa na du leen xàmmee ahadun kenn minal ghalas ngir tarug lëndëm mm-hmm. maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne mooy lii imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dafa indi hadith bi ngir teg lene maanaam ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam da daan teel a julli waxtu wi mm-hmm. euh, li nga xam ne nag moom mooy du ñu leen xàmmee li nga xam ne moom lay tekki ak ku mel ne ad-Dawudi rahimahullahu dafa ne maanaam li muy tekki rek moom mooy du ñoo xamee ni kii mooy Aisha kee Khadija kee Fatima ak yu mel noonu amma ngir ne euh, euh, li tax doo leen xàmmee mooy ne seen xar maanaam doo leen gis daal te bu boobaa loolu wax jooju imam an-Nawawi da ko dàq carrément ne mënta nekk loolu ngir ne ba doon bëccëg gét doo leen gis ngir ni ñu soloo bu doon loolu la du demee noonu waaye li nga xam ne moom la ñuy nam moom mooy ne du ñu leen xàmmee ci seen forme yi mm-hmm. maanaam te loolu tamit wax la joo xam ne mbo yenn borom moom yi tamit nangu wuñ ko ngir ne jigéen ju nekk am na forme boppam mm-hmm. waaye li muy tekki mooy ne kon li nga xamante ne moom la mel mooy ne euh, yére bi mooy yaatu yaatuwaay boo xamante ne du ñu leen xàmmee euh, ci maanaam bu ñu génnee di dem tellement que dafa lëndëm ba nga xamante ne du ñu mën xam avec précision mbir loolu nag gisoon nañ xadis bi nga xamante ne day tegtale ne nit ki buñ daan bare julli kenn ku ne daan na xàmmee moroomam waaye moroomam mi ci wetam waaye doonu toon xàmmee ki ko sori loolu mooy tegtale tamit ne dañ ko daan julli te loolu day dëgëral li nga xamante ne moom mooy mazhabu jumhurul ulama rahmatullah alayhim te moom mooy fuqaha u maliki yi ak shafi'i yi ak hanabila rahmatullah alayhim wuuteeg li nga xam ne moom mooy gis-gisu xanafi yi ci bii masala rahimahumullahu taala ñoom dañoo jàpp ne li gën ci julli fajar ci julli fajar mooy ñu yéexi ko maanaam ba nga xamante ne day tàmbalee leer tuuti waaye loola bu fekkente ne xadis boobu wér na li ko borom xam-xam yi rahmatullah alayhim tontoo maanaam liñ ci nam moom mooy waa jumhur liñ ko tontoo mooy dañ naa dafay tari tari bu gudd bu ko defee su fajar gi maanaam xaree rek la ñuy julli waaye tari bi muy gudd guddaay boo xam te ne ak waxtu wi day yàgg ci anam goo xamante ne bu ñuy pare mu commencé leer tuuti loolu bu loolu te loolu bokk na ci li koy dëgëral moom mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daan na baaxoo di tari lu tollook juróom benn fukki aaya jàpp téeméeri aaya comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon walillahi alhamd wal minna hadith bi gisoon nañ ne imaamu Maalik solo na ko ñeenteelu xadis mi <coughs> ci Muwatta imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi woon na ko xadis numéro 372 dana ko indiwaat inshaa allahu taala yeneen ñaari yoon xadis numéro 867 ak 7 ak 872 <coughs> imaamu Muslim rahimahullahu taala indi na ko ñetti yoon xadis numéro 645 imam Abu Dawud xadis numéro 423 imam at-Tirmidhi <coughs> imam

ñoom ñëpp indi nañ ko rahimallahu al-jami' mu ne baabu man adraka min al-fajri rak'a bunt bii imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala daf koo nofe donte wax la joo xamante ne dafa nuroog li nga xamante ne moom mooy lii euh, waxtu maanaam lii amoon ci euh, liñ gisoon ne man adraka min al-'asr rak'a gisoon nañ ko maanaam bunt bi nga xam ne moom mooy wax naan képp koo xamante ne da ngaa daf benn ci fajar maanaam ci julli takkusaan benn rakka li nga xamante ne nag moom la borom xam-xam yi wuute fii rahmatullahi alayhim moom mooy ne wuute maanaam mooy jëmmi mbir mi moom ak nga xamante ne moom mooy mas'ala bi moom mooy jëmmi mas'ala bi nga xam ne moom moo nekkoon ci julli takkusaan mm-hmm. ci teqantal bi nga xamante ne moom la ci borom xam-xam maanaam amoon rahmatullahi alayhim waaye ñenn rek ñoom ñoo li ñu wax fii ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñette des wax te moom mooy fuqaha wa hanafiyya yi rahmatullahi alayhim maanaam ndax ñoom dañoo am teqantal bu keneen amul ci mboolem yeneen mazhab yi ndax euh, ñoom euh, hadith loolu dinañ gis ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi gi mu indi buntu bi ak indi gi mu indi jëmmi hadith bi loolu day tegtale ne day delloo li nga xamante ne moom mooy seen gis-gis ci masala bi ndax ñoom dafa am ñetti waxtu yoo xamante ne fajar gi maanaam julli gi da ci xaram maanaam julli gi manoo cee julli comme ni mu xaramee ci naafilo comme ni nga xam ne insha allahu taala daañ ko gis ñoom naka noonu ci julli farata da ciy xaram moom mooy julli gi nga mooy waxtu wi nga xamante ne moom mooy bi jant bi di jóg jamono jooju nga xam ne moom la jant bi di jóg ak jamono ji nga xamante ne moom la jant bi di sox sauf bu dee bi jant bi di sox comme niñ ko gisee woon biñ ci tollee ci salaatul asr mooy ne ñoom dana dagan bu fekkente ne takkusaanu bës booba la waaye beneen waxtuy takkusaan du dagan ci moom maanaam tey par exemple su fekkente ne damay julli sama julli takkusaan comme niñ ko gisee woon rek ñoom boo ci amee benn rakka rek wala benn kàbbar rek baax na yaa ngi ci biir waxtu yi waaye loola su condition que julli bi ngay julli nekk takkusaanu bisu tey bi su fekkente ne beneen takkusaan la booy fay bu boobaa day xaraam nga julli ko maanaam doo ko mën a bu fekkente ne tamit euh, mais bu dee fajar gi ñoom dañoo dem contrairement ne déedéet bu dee fajar gi moom muy fajarub tey wala fajarub démb wala fajarub geneen waxtoo ci yam dafay xaram nga julli ko maanaam jamono bi jant bi di jóg ñoom tekkantal boobu la ñu bi nga xam ne keneen defu ko nag euh, beneen waxtu wi nga xam ne dafay xaram tamit nga julli ci muy julli farata ba tey mooy jant bi nga xam mooy jamono ji nga xamante ne jant bi mu ngi digg jolloor te jéngagul maanaam mooy xës na ba nekk diggu njolloor te tisbaar jotagul maanaam diggante ñaari minutes yooyu hmm. jàpp ñett jëm juróom diggante boobu nga julli ci tamit dafa xaraam hatta julli farat hmm. maanaam ñett yooyu fuqaha hanafi rahmatullahi alayhim ñoo def tekkantal boobu hmm. waaye loolu ñeneen ñi ci def anduñu ci xaajuñu ba ci ànd ngir ne julli farata dafa nekk loo xamante ne dafay ràññeeku te moom mooy li nga xamante ne daa yi man danga ko war a sàmmoonteel foo mën a toll ak ci circonstance bu mën a doon et que comme li yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax rek man naama an salaati fal yusalliha man naama an salaati aw nasiyaha fal yusalliha idha zakaraha aw istayqaza fa innahu la kaffarata lahu illa dhalik daa di tekki ne in shi'tum faqra'u uh, wa aqimi aqimi salata li dhikri mooy hadith sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu insha Allah ta'ala danañ ko gis yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne képp ku nelaw wëlif julli walla nga fàtte ko saa yooyu yeewoo wala nga fàttaliku ko rek na ko daal di julli parce que amul dara luy far mbir mooma lu dul loola bu fekkente ne nag bëgg nga am lu la gën a leeral ci mbir mi jàngal taxawalal aaya bi naan wa aqimi salata li dhikri na nga taxawalal julli ngir fàttaliku di ma ko maanaam ngir te loolu benn la ci maanaay aaya boobu comme niñ ko gisee woon euh, loolu nag. moom mooy tegtale mooy dëgëral li nga xamante ne moom ne moom la jumhurul ulama rahmatullahi alayhim wax te it jullit farata daa man dañ ko war a fay maanaam dañ ko war a def bu fekkente ne ñoom ànd nañ ci loolu ana lan moom mooy waral ñuy war a xaar ba waxtu wi génn lu dul ne hadith bi nga xamante ne moom mooy sayyidina Uqbata ibn Amir al-Juhani radiyallahu ta'ala bi nekk sahih imaamu Muslim rahimahullahu ta'ala dafa tere ku julli ci waxtu yooyu waaye su fekkente ne loolu la itam. ana lan moom moo tax kon boole wu yamale tisbaar bi maanaam boole wu ñu yamale fajar gi ak a ak ah tàkkusaan gi ngir jëmmi hadith bi nga xamante ne moo leen indeedoo mm-hmm. maanaam loolu moom mooy waral ne li nga xamante ne rawatina ne ñoom nag boo gisee tekkantal boobu itam ñu def ko mooy dañoo gis ne julli tàkkusaan daa gën garaaw yeneen julli yi mm-hmm. maanaam agit it na comme niñ ko gisee hadith na Euh, Burayda ibn Hasib al-Aslami radiyallahu ta'ala anhu ak yeneen maanaam ne jullit tàkkaay na hadith Seydina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu bi nga xam ne romb nañ ko yooyu yëpp dañuy gën a dëgëral maanaam dañuy gën a tax ñoom ñu gën a bàyyi xel waxtu tàkkusaan bi ci kaw waxtu fajar bi waaye ala kulli xaalin teqantal googu nangu ko ñeneen ñi moom mënuñu ko lu tax ngir ne hadith bi dafa leer nañ comme ni nga xamante ne incha allah moom la ñuy gisee léegi ci mbir mi. qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab li haddathanaa Abdullah ibn Maslama te moom mooy al imaam Abu Abdurrahman Abdullah ibn Maslama al-Qa'nab al-Qa'nabi rahimahullahu ta'ala nekk imaam bu mag ci waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalus salaatu wassalaam ginnaaw ga mu nekk waa Basra rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn àdduna deux cent vingt du jàpp deux cent vingt yi ñoom année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari imam Muslim ak Abu Dawud ñoom ñoo solo ci moom mu nekk seen sëriñ imam at-Tirmidhi solo na ay xadiisam waaye sëriñu sëriñam la moom ak imam an-Nasa'i rahmatullah alayhim imam Ibn Maaja rek moom moo solowul ay xadiisam gi nga xam ne moom mooy borom gënal yu mag yi comme ni nga xam ne noonu lañ gisewoon ay jalooreem ak màggaayam rahimahullahu ta'ala moom mooy première sëriñ bi nga xamante ne moom la imam Abu Dawud solowee xadisam ci xadis sayyidina Mughira ibn Shu'ba bi radiyallahu ta'ala anhu comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon moom mu ne an Malik te moom mooy imaamu daarul hijra Abu Abdullah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr ibn al-Harith ibn uh, Ghayman al-Asbahi al-Himyari rahimahullahu ta'ala di imam waa madinatul munawwara ala saakiniha salaatu wassalaam moom mu ngi gane at na génn at ak quatre-vingt-treize quatre-vingt-quatorzième année comme niñ ko gise woon euh, ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi na cent soixante-dix-neuvième année ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi wa alihi wa nekk imam bi nga xamante ne moom mooy dog bi nga xamante ne deefu la sutanteeg moom te moom mooy biddiw bi nga xamante ne dafa ni fang comme ni nga xam ne noonu la ko imam Shafi'i wa rahimahullah ne bu ñuy tudd xam-xam wala hadith rek imam Malik mooy biddiw ba imam ak ñeneen ak ñeneen maanaam moom mu nekk borom tagg yu màgg yi ak borom gënal yu rëy di imam waa mazhabu bi nga xamante ne moom mooy mazhabu Maliki rahmatullahi alayhim mu ne an Zayd ibn Aslam mooy borom ngëneel yu màgg yi moom tamit nga xam ne ci waa këru boo xam-xam dëgg la bokkoon nekk maanaam muy imam Zayd ibn Aslam al-Qurashi al-Adawi muy Abu Usama li nga xam ne Abu Abdullah ñi nga xamante ne sayyid imam uh, al imam sayyidna Umar moom radiyallahu ta'ala anhu moom moo goreel la moo leen moo leen goreel maanaam nga xam ne moo tax ñu nekk Adawi ñu nekk seen ñu nekk ñu ñu màgg ñoom moom mooy baay comme nga xam ne Abdurrahman ibn Zayd niki noonu mi nga xamante ne moom mooy ki uh, imam boobu ci waa tafsir tafsiru alquran naka noonu moom mooy ima moom mooy euh, euh, doomu aslam bi nga xamante ne moom mooy ki nga xam ne àndandoog Seydina Omar ibn al-Khattab bu mag bi ta'ala anhu moom tamit ay xadiisam ñi ci kutubu sitta an Ata ibn Yasar te moom mooy al-Hilali Abu Muhammad waa Madina la ta'ala moom itam moom mi ngi adduna euh, jëmmi at bi nga xamante ne moom la imaam yi gane at maanaam mooy mooy imaamu mooy at bi nga xam ne moom la waa fuqaha sab'a yi génn àdduna mooy quatre vingt moom tamit ci jëmmi année boobu at boobu la génn àdduna nekk tamit imaamu waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne an bus wa an maanaam an Ataa ibn Yasaar mooy benn maanam Zayd ibn Aslam hadiis bi daf koo jëlee ci ñett ku njëkk ki mooy Ataa ibn Yasaar ñaareel bi mooy wa an Busr ibn Sa'id te moom mooy Busr ibn Sa'id moom tamit al-Madani moom <coughs> ñu koy wax al-Abid maanaam ndax jaamukatu yàlla bu mag la woon rahimahullahu ta'ala moom mi ngi gane adduna vingt-deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna téeméeréelu at bi ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi moom tamit ay hadiisam ñu ngi <coughs> sitta mu ne wa anil a'raj te moom mooy Abdurrahman ibn Hurmuz ibn Kaysan al a'raj di waa Madinatul Munawwara di Abu Dawud dégg nga dégg nga tamit Abu Muhammad ak Abu Hazim ah, mi ngi génn àdduna 117 ane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom tamit gisoon nañ ko gisaat ko mu ne an Abi Hurayra ñoom ñoom ñett ñii mu ne yu haddisuunahu ñoo ko nettali maanaam ñoom ñoo nettali Zayd ibn Aslam mooy ne an Abi Hurayra te jële Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu al imam di sëriñu ñi nga xam ne ñoom ñooy borom xam-xamu hadith yi mooy Seydina mooy Abdu eh, Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi radiyallahu ta'ala anhu di waa Madinatul Munawwara ala sakiniha afdalu salatu wassalam musnadam di cinq mille trois cent soixante-quatorze hadith yoo xamante ne ci musnad imam ahmad am na ci trois mille huit cent soixante-dix hadith yi nga xamante ne muttafaqun alayhi mooy trois cent vingt-six hadith yi nga xamante ne imam al-Bukhari wéetoo na ci quatre-vingt-treize hadith imam Muslim wéetoo ci quatre-vingt-dix-huit hadith ci hadith sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu anna bihi borom gëneel yu mag yi ak jaloore yu kawe yi mi ngi génn adduna cinquante-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci sababu ñaan gi nga xamante ne moom la koy moom la ñaan maanaam comme ni nga xamante ne tamit noonu lañ ko gise woon maanaam ngir ne da doon ñaan yàlla buggut woon fekke soixantième année bi parce que année boobu su ñëwee gone yi nga xamante ne ñoom dañoo yaroo seen sago ñoom ñooy yor kilifteef gi te bu boobaa xëy na maanaam jamono jooju daal moom bugg ko woon fekke borom bi subhaanahu wa taala daa di eh, koy daa di koy làq jamonoom juróom maanaam benn at laataa loola maanaam ci at juste déedéet du sax benn at laata maanaam ci at bi nga xamante ne looloo ci tegu mooy cinquante-neuvième année bi ngir ne soixantième année bi ci la xew-xew boobu nar a amee moom bëgg ko fekk loolu day wane tamit màggaayam ak li nga xamante ne noonu la nekkee koo xam ne ak ñaanam day nangu loolu moom moo tax ku mel al imam Ibn al Arabi yi nettali ci ay nettali yu yéeme nee na benn waaye dafa nekkoon ci biir euh, jàkka ji ñu toog mbooloo mu bari dar ko ñuy wax di ñuy wax di wax muy wax ci Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu maanaam ci ñàkk ànd ak nag booy bokkul woon ci fuqaha yi moom da doon jàngale hadith kese mais du woon borom xam-xamu fiqh ak yooyu maanaam bay wax daal di di di wax di di dugg nag ba dugg nag ci domaine yoo xam ne vraiment xeet xeetu ñàkk teggin bu mag la gën a indi ndax xam ngeen ni na Abu Hurayra radiyallahu anhu budul faqih kenn mooy nekk faqih parce que li mu jàngee ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam li mu xamee ci moom ni mu bare vraiment budul faqih kan mooy nekk faqih léegi Euh, ba mu waxee loola mais dañoo jékki-jékki rek euh, benn jaan waddee ci kaw waddee ci kaw euh, gisuñu fu mu nag ci jàkke ji ñu waddee rek daal di jàpp waa ji ñëpp daw bis boobu la gaa yi wax foofu yu mel noonu dégg nga ak yeneen yu mel noonu yoo xamante ne da da doon da doon day day day day dal lu bari ñoo xamante ne dañuy ŋaññi Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu maanaam euh, te wala boog ñuy wax ci moom lu ñaaw ala kulli xaalin borom bi subhaanahu wa ta'ala feeñal gi muy feeñal ngëneelam ak tontu gi nga xam ne moom la koy tontul ci jamono yu ne loolu dafa nekk loo xamante ne dafa feeñ dafa leer nañ ngir ne xaliisam yi nga xam ne moom la solo radiyallahu ta'ala anhu bu ñu bëri di ci am luñ ciy wax bu ñu koy xoolaat dañuy gis ne saa yu xew-xewu jamono xam-xam lu muy gën di bari ci zahir nii rek da ngay gis nit ñi dañuy daal di gis ne li sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu nekk li woon mm-hmm. ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax loolu daal mooy dëgg gi dul deñ mm-hmm. est ce que yenente bi sallallahu alayhi waaye dañuy fàtte wax léeg-léeg est ce que sayyidina Abu Hurayra mm-hmm. radiyallahu ta'ala anhu moom mi nga xam ne moom moo solo loolu yëpp mu ne anna rasulullah naka ndawal yàlla li sallallahu a wasallam a wax na ne man képp koo xam ne adraka dafa fekke mina subhi ci suba rak'atan benn rakka qabla lu jiitu an tatlu'a si mu fenk ash-shamsu jant bi faqad dëgg-dëgg adraka fekke na maanaam daf na as-subha suba gi wa man képp koo xam ne adraka fekke na rak'atan rakka min al-asri ci tàkkusaan qabla lu jiitu an taghruba si mu so ash-shamsu jant bi faqad dëgg-dëgg adraka fekke na daf na al-asra tàkkusaan maanaam ci teqantal bi nga xamante ne moom la ñu leeral la woon masala yooyu bi ñu njëkki gis hadith bi ak yii nga xam ne lii maanaam li ci dolleeku rek mooy masala maanaam tekkantal gi ci xanafi yi indi rahmatullah alayhim ci julli waxtu farata yi maanaam rawatina waxtu tax te euh, timis gi waxtu waxtu suba gi loolu imam al-Bukhari moom moo indi buntu bi gën a indi waale leeralaale mbir mi di wane ne mbir mi du julli tàkkusaan moo ko maanaam moo ko yelloo moom kese et que du jullik ni waaye tamit jullik fajar loo na ko mhm. ngir noonu tamit muy leeral loolu insha allahu taala dana indi beneen buntu léegi di wax ne rek man adraka rakatan man adraka min as-salati rakatan mhm. maanaam ne rek benn waxtu woo mën a fekke rek maanaam loo fekke rek benn rakaat ci julli gu mu mën a doon maanaam ngir wax ne mbir mi ajuwul rek ci tàkku ci ci ci ci ci ci tàkku santi waaye ci julli gu mu mën a doon la amee waaye fii indi jullik tàq sa jullik euh, su fajar gi wuutale ko ak yeneen waxtu julli yépp ngir leeral maanaa gi nga xamante ne moom lay wax fii ngir ne euh, dafa gën a am dafa gën a ràññeeku te li nga xamante ne moom la jumhur wax rahmatullah alayhim mooy inshaa allahu taala li gën a dëgër ci boobu masala te moom mooy ne amul teqantal ci diggante julli fajar gi ak julli euh, tàkkusaan gi saa yoo ci loo ci mën ti fekke fekke nga jullit gi beneen maanaam euh, bu donte benn maanaam waaye su condition mu nekk benn rakka Hanafi yi nag rahmatullah ci seen biir teqantali boole nañ ci masalan euh, waruloo tey masalan tey boo déggee ñu war a naafila maanaam boo déggee tey par exemple su tilaawa maanaam di jàng alxuraan ba ñu war a sujjóot waxtu woowu tamit doo ko sujjóot wa allahumma ba mu maanaam maanaam ba da bàyyi ba jant bi ba jant bi génn. dégg nga bi euh, gisoon nañu euh, gisoon nañu li nga xamante ne moom moo aju ci taxrij bi bi ñu ko njëkkee gis xadis numéro cinq cent cinquante six insha allah taala imam al Bukhari dina ko indiwaat xadis numéro cinq cent quatre vingt mu ne imam al mu teg ne baabu man adraka min as raka bunte ngi nii di wane ni képp koo xamante ne da nga fekkee benn raka ci biir julli man képp koo xam ne adraka fekke na mina salaati ci julli ak julli googu julli gu mu mën a doon rakkaatan rakka maanaam mu daal di indi buntu bi maanaam ngir leeral ne maanaam li nga xam ne moom la jullik fajar amee ak jullik tàkkusaan comme ni ko hadith boobu waxe loolu du jullik fajar ak jullik tàkkusaan rek ñoom ñoo ko yelloo waaye mboolem waxtu julli yi noonu la ñu mel te bu boobaa li nga xamante ne moom lay indi mooy tey su fekkente ne damaa ñëw mu fekkee julli julli bu mu mën a fekkee nag su fekkente ne fekkee naa ci benn rakka maanaam day dellu ci masala bi yaakaar naa gisoon nañ ko mooy masala yi ki nga xam ne mooy ki nga xam ne dafa am hukmu salaat bi ak ki nga xam ne dafa am fadlu salaat maanaam yaakaar naa gisoon nañ ko ci wàllu xataa ci jamaa ci mbooloo yooyu tekkantal yooyu moom mooy li nga xamante ne moom la imam al-Bukhari rahimahullahu taala bëgg a leeral fii moo tax mu indi li nga xamante ne moom mooy buntu bi di wane ne tey bu fekkente ne xattaa ci imam damaa fekkee benn rakka ci moom te bu doon moo boobaa damay daal di yor ak tey ku julli ci mbooloo mi naka noonu tey su fekkente ne dafa am benn waxtu woo xamante ne euh, dama caa fekke benn rakka lu tolloog mu loolu li muy tekki mooy waruma ne ah gars yi de ñoom léegi ñu pare julli kon baax na naa xaar ñoom bu ñu paree man ma doogu julli seen ginnaaw déedéet da ngay ñëw loo mën a fekke hatta ab sujjóot gisoon nañu mm-hmm. man asraka sajjadatan ba ci sujjóot soo ko fekkee ci julli mm-hmm. ñëw ñëwal boo fekkee ñuy taaya toogal nga taayaandoo ak ñoom fexeel ba loolu ngir nga am ngëneelu mbooloo mi ginnaaw ñoom buñ sëlmale rek nga daal di jóg julli sa julli waaye ñëw ne euh, non wala boog rakka bi comme ñoom entamé nañ ko naa xaar ba jógaat déedéet ngir ne loo mën a fekkee ci rakka yi nga lu mu tuuti tuuti rek loo mën a fekk benn donte benn sujjóot la nga xam ne mooy sujjóot bu mujj ci rakka bi sax laataa ñuy jógaat rek fexeel ba dab leen ci lu tax ngir ngëneel gu mag gi nga xamante ne moom moo nekk ci loolu loolu maanaam ak yu masala yi aju maanaam yi wër-wërloo ci loolu yëpp lool moom mooy li nga xamante ne moom moo nekk ci suñu euh, buntu bi walillahi alhamdu wal minna moo tax mu ne bil isnad qala bil isnad muttasil fi awal kitab ilayhi haddathana abdullah ibn yusuf mooy abu muhammad al-kula'i al-misri at-tinnisi Ah, maanaam du Tunisi ak Tinnisi maanaam du du waa Tunis Tinnis nga mooy Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi Abu Muhammad al-Qula'i ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala hmm, nekkoon tamit waa Misra ci cosaanam Dimashq la maanaam mooy Damas la dëkkoon waaye waa Misra la rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna deux cent dix-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent sallallahu alayhi wa sallam moom ginnaaw Abdullah ibn Maslama ibn Qa'nab al-Qa'nabi bii ñoom ñoo gën a moo gën a wér ci ñu solo Muwatta ci imaamu Maalik rahimahullahu ta'ala amma li nga xamante ne moom mooy euh, euh, moom ah, moom Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi rahimahullahu ta'ala imam al-Bukhari rek moo solo ci moom imam Abu Dawud imam at-Tirmidhi ak imam an-Nasa'i ñoom ñëpp solo nañ ci moom waaye ay seeni sëriñu sëriñ la imam Abu Dawud solo na ci moom ñetti xadis mm-hmm. imam At-Tirmidhi benn xadis imam An-Nasa'i fukki xadis ak ñett mm-hmm. moom kon dañuy gis ne imam Muslim ak imam Ibn Maaja ñoom ñoo solowul ay xadisam rahimahullahu ta'ala <coughs> no qaala axbarana Malik mooy imam Daarul Hijra an Ibn Shihab gis nañ ko mm-hmm. mooy imam Az-Zuhri rahimahullah an Abi Salamata ibn Abdurrahman mooy Abu Salamata ibn Abdurrahman ibn Awf ibn Abd ibn Abd ibn Awf ibn Abd Awf ibn Harith ibn Zuhra di waa Banu Zuhra ibn Kilab ibn <coughs> Murrata di waa Banu Murra ah moo tax ñu naan leen ñuy wax Abdurrahman ibn Awf ñu naan ñoom Zuhri la maanaam nga xamante ne tamit dañuy wax tamit ne euh, ñuy wax tamit ne waa Banu Kilab maanaam Zuhri la di waa Banu Kilab di doomu yenente bi sal di mbokk yenente bi sallallahu alayhi wasallam ah dégg mm. mooy Abu Salama dañuy wax ne moom mooy turam mooy dàqanteelam tamit donte wax nañu ne euh, Ismaïl la tudd ñu ne tamit Abdullahi la tudd moom mi ngi génn adduna ci jamono ji nga xam ne mooy borom xam-xam yu mag yi fa lañ génne adduna mooy quatre-vingt-treize jàpp quatre-vingt-quatorzième année mm. ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom tamit ay xadiisam ñu ngi ci kutubu sitta an abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu muy sayyidina abu hurayra gisoon nañ ko léegi radiyallahu anhu anna rasulullah naka ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na man adraka képp koo xamante ne dabe nga man adraka képp koo xamante ne fekke na rak'atan ab rakka wala boog ak roko comme ni nga xam ne noonu ko gisoon tamit gisoon nañu ab sujjóot mina salaati ci julli ak julli gum mën a doon faqat dëgg dëgg na as-salaata julli gi li muy tekki nag moom mooy ne benn rakka la fekke waaye fekke na julli muy tekki mooy fekke na maanaam mooy ne al ada dafa am ñett ñetti mbir yu dafa am lu ñu tuddee al adaa am lu ñu tuddee al qadaa am lu ñu tuddee al i'aada ñett yii ñu am al adaa moom mooy joxe mooy tey bu ma jullee wax julli mbir mu julli ci waxtu wi ma ko war a jullee ma def ko loolu adaa lu tudd bu fekkente ne dama koo julli ci ginnaaw waxtu wi loolu qada lu tudd mooy dama koo fay bu fekkente ne nag damaa julliw ba pare ngir mbir mu a doon ngir loo xamante ne farata wala boog loo xamante ne dañ koo sopp rek ma daal di loolu la ñuy tuddee al i'aadatu mooy baamu ñett yooyu ñoom léegi su fekkente ne damaa julli euh, benn rakka dama koo fekke ci julli bu mu mën doon waxtu wa daal di génn naa julli ji hmm. mooy damay yor ku damay am attey ku julli mbir mi ci waxtu wi dégg hmm. loolu moom mooy jëmmi bu ma fekkee benn rakka ak imam hmm. damay daal di am attey ku julli waa ku ku julli damay am attey ku julli mbooloo ak imam bi yépp léegi différence bi fi muy nekkee mooy ci ngëneel gi comme li yeneen bi waxoon sallallahu alayhi wa sallam ne man faatahu euh, faatihata ma imaamihi faqad faatahu xayrun kasiir képp koo xamante ne faatiha bi rëcc na la sa imam xamal ni yiw rii rii rëcc na la maanaam euh, teeloo yegg ba imam bi jàng na faatiha ba pare ba nit ñi wala daal nee na amiin mm. yow nga doog a yegg si xamal ni yiw rëy rëy rëy kon li muy tekk mooy noo mën a fexee bay tàmbalee doog imam bi kàbbar moo gën beneen bi ci def moom mooy hadith sayyidina Anas bi radiyallahu anhu bi mu naan ñeenti ki fan ku ko ku ko fekkee ñaari ku ku koo xamante ne maanaam képp koo xamante ne faatu ko lam yafuthu takbiratul ihram maa ak maa imaam yi arba'ina yawman kutibat lahu bara'atan bara'atun minan nifaaq wa bara'atun minan naar képp koo xamante ne ñeent fukki fat yu tegaloo amuloo benn yoon boo rate ak sa imam bi kabbaru xarmal am na ñaari mbir yoo xamante ne yàlla daf lay bind ci registre ñi nga xamante ne ci la dogalee ci ñoom ñaari mbir mooy ne dañuy mucc carrément ci ñaari mbir bu njëkk bi mooy naafeq léegi nit ku mel ku def loolu nga xam ne 40 jours juróomi julli yëpp ratewul benn yoon ak jàkk ci jàkk imam bi buy kàbbar allahu akbar mu toog fekk mu ko mu fekk fa mu kàbbarandoo ak moom pendant quarante jours amul benn bu mu rate ah yëpp juróom yëpp quarante jours amul benn bu mu rate ci kàbbaru armal bi bu ko benn rëccee day reprendre quarante jours yu tegalo bu boobaa am na ñaari mbir yu ko yàlla yu yàlla dogal ci moom bind ne lii kii c'est fini am na ñaari mbir yi dana ci mucc à mooy nekk naa fekk dootu ci dootu ko gaaral beneen bi ci des mooy sawar waaw loolu moo tax loolu moom jar may jël vacances voilà maanaam ci yii la ñuy gisee teqantal yi am diggante kii julli ki nga xamante ne lii da ko rëcc maanaam maanaam fii ki nga xamante ne kàbbaru arman bi da koo rëcc ak ki faatiha rëcc kon ñu gis ne looy gën di def lu lay gën a rëcc ci julli gi ngëneel gu rëy di la gën a rëcc ci mbooloo waaye nag ngëneelu julli mbooloo te moom mooy bi nga xam ne te ne vingt cinq fois la gënee vingt cinq daraja la gënee julli yow kenn yaa ngi koy amee soo dabee benn rakka mm-hmm. maanaam acte bi boobu plutôt acte bi yaa ngi koy amee soo defee benn rakka ngëneel li yaa ngi koy ame loo mën a fekk ci jullit am nga ngëneel bi tekkantal boobu moom mat naa bàyyi xel te mat nañ mat nay man na maanaam war nañ koo xoolaat war nañ koo gis bu baax a baax maanaam loolu moom moo tax duñ ne rek kon ah kon garawul bu ma neexee man xam man dëgg fa bu moo amee lu ma am rek baax na déedéet du loo am rek baax na de imaginer ki nga xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne man massal man man eh, man saxra faqad laxa wa man laxa fala jum'ata la ku laal maanaam xeeru jàkk nga koy def nii maanaam di ko laal mooy di di ci fo képp ku nekk di ci diko laal yow fi mu tollu yaa ngi ci distraction am yaa ngi fo te képp ku def loolu amutu ajjuma amu ajjuma maanaam imam bi xutba nga nekk ci di préoccupé wu ci leneen wala nga nekk di mu mag xeer yi da koo tudd rek waaye eh, di foo ci sa yére di foo ci sa leneen ñooyam ah maanaam da nga war a concentré wu léegi bu ne boo ko defee amu ajjuma imaginer nag ki nga xamante ne léegi am te kii moom mi ngi fi toog dérangé wul def dara ci nangam mais mi ngi toog mu ne kooku amul ajjuma maanaam li muy tekki mooy amul ajjuma bu mat mm-hmm. waaye ki hadith bii day tekkale ne boo fekkee benn rakkaa ci bi am nga ajjuma mm-hmm. am nga sax àttee ku julli ajjuma comme niñ ko gisi woon li nga amul moom mooy yoolu ki fekkee woon mbir mi te loolu ngëneel yi dañuy ëppalante ci njëkk ñëw gi comme ni nga xam ne insha allah taala daañ ko gis buñu ca yegsee dégg nga léegi nag imaginer ki nga xam ne moom mi ngi fi daa laal xeer kese moo tax ñu ñu ne ko yow amoo wax amu àjjuma gu mm-hmm. léegi lan ngay xalaat ci ki nga xam ne moom dafa fekkee rek ñaari rakk ay julli yi kooku yiw wu koy rëcc kenn du xam nu mu mm-hmm. moo tax euh, loolu tamit lu mat a bàyyi xel la insha allahu taala daañu ko gën gisaat ci yeneen xadiis yi di ñëw ci kanam mm-hmm. mais daal liñ ci nam mooy li nga xam te ne maanaam mooy mooy ne euh, loo fekkee am nga am nga ci dara maanaam bul xeeb dara bul xeeb dara loo mën a dab waaye bul doylu ci li ngay dab ñaa nga wallahu taala alam xadis bi euh, bu ñu xoolee euh, ñaari xadis yi xam nga xadis bi am bi mu njëkk wax ci wàllu tàkkusaan boobu seen euh, mu ngi ko jël ci Abu Salama mu jël seen Abu Hurayra bi ci def mu ngi jël ci ala Ata ibn Yasar bu bu Busr al-A'raj ñoom ñoo ko so jël seen Abu Hurayra radiyallahu bi Abu Salama moo ko solo maanaam ñetti yi boo xoolee duñ benn ko ah loolu man ma bëri man adraka sajda bii man adraka rak'atan ci mais ci julli suba ak julli fajar julli julli fajar ak julli tàkkusaan bii man adraka rak'atan mais min as-salaat maanaam muy ñetti xadis yu wuute dégg yoo xamante ne euh, duñu euh, duñu benn xaqiqa tan maanaam xaqiqa tan duñu benn sauf que euh, ci taxrij bi ci taxrij bi comme ci imam al imam abu sayyidna abu hurayra radiyallahu ta'ala la la jóge moom dañuy daane maanaam moo tax ñu koy compter jàppe ne benn la ngir ne maanaa bi dafa jege wan ko maanaam loolu ngay gisee ne liñ naan hadith bi diw soloo na ko ak yu mel noonu c'est que diw ak diw diw li muy tekki mooy maanaa global bi hmm. mooy globalité wu maanaa bi loolu lay tekki ba pare mu jugee ci benn saxaaba bu fekkente ne hadith la boo xam te ne ñaari saxaaba yu wuute ñoo ko soloo te même texte bi la duñ wax ne hadith bi diw soloo na ko hmm. bu fekkente ne du même saxaaba bi hmm. maanaam ndax hadith bi mooy saxaaba bi ci boppam. am naa soo déggee ñu ne euh, par exemple nangami xadiis la diw mokkal mm-hmm. jubluwuñ ci li bii paan nii li wax nii mm-hmm. liñ ci namm mooy càllale yu wuute mm-hmm. bu càllale yu wuute bu boobaa dañuy gis ne kon suñu ñetti xadiis yi finalement ñaata xadiis la ëpp na ko ñett plus ñaar muy cinq xadiis la finalement